bismillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du fa yaqulu alcheikhu ahmadu alxadim alayhi ridwanu lbaaqi lqadim fi qasidatihi masaliku ljinan fi jamci ma faraqahu daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fi lmuqaddima fi faslun fi tilawati wa ma yata'allaqu biha wa an yakuna dhata adubin ma qur'ani rabbihi kama qad waqa'a mu ne bokk na ci teggi ba léegi gisoon nañ treizième bi nga ne ah man treize non non dangaa juum de ma ne la kon tee nga maa baamulwaat ma ne la waa waa parce que man maa ngi doon noté xam nga maa ngi doon noté du treize de ma ne la yow loo noté ma man de onze laa noté ah? kon kon baamul ci lu gaaw voilà na kon parce que da ne woon aadaabuha inda fatan daymaani tatahurul badani benn laabal sa yaram wal makaani ak bërëb ba ngay jàng wa mithluhuma yu mel ni ñaar tadabburun mooy di seetantal maanaayi almaana maan sakinatin muy ñeen ak dal maasti yaakin ak socc muy juróom wa kawnuhu mustaqbilan mu nekk koo xam ne day jàmbaar day jublu xibla maa xusoo ànd ak koo xam ne day toroxlu mutrik loolu mooy set mutrik ra'sin daal di njatt sat njatt bopp bi bi waqaarin ci ak teey ak dal laa a bañ a nekk laa xuduma mooy juróom ñeenteel bi bañ a nekk koo xam ne day wàcce baat bi lool il ndax yun dabu dañoo sàkku at tafximu loolu gisoon na ala qiraati rijaali jahran wala yakun kon ñu ngi ci neuf ba léegi wala yakun xaadi'a sawtin ka nisaa ma ne la mooy laa xuduma ba le baabu konte woo boobu ma ne noonoo boobu konte wu ma ko laa xudu boobale mooy lii mooy walaa yakun xaadi'a sawtin kanisa bu mu nekk di wàcce baatam comme jigéen loolu notew ma ko mu ne wadi tarannumin voilà bu mu nekk koo xam ne la wadi tarannumin bi lahnin waa joo xam ne comme chanteur musicien buy way taaxuraankat buy way mu ne mu ne waaw kay boobu muy ñaata fukk faqisa wa an yurida wajhil jalaali mooy onze ah wax nga dëgg jazaakallahu xayran <laughs> voilà wa an yurida kon waaw waja moom lañ gisoon bi weesu ah du lool la wa ne la waaw waaw wa an yurida wajhil jalaali mu namm ci dong nekk nekk borom bi tabaaraka wa taala boroomu màggaay gi bii ca njàng ba muy jàng di ko neexal bilaa riyan ci loo xam ne du amul ngistal de ak déggtal wa naylil maali ak jote ci alal ndax ñi koy déglu daal di daanu kontaan daal di lay defal ay prime wala yu mel noonu jox la ko ci loo xam ne jiitu jiituwul yàlla kese tax waaw xam nga lenn am na mooy bu dee yàlla kese tax lépp lu ñëw ca gannaaw baax na ndax borom bi waxoon na du gisoon nañu li yonent bi alayhi salaatu ne borom bi bu bu bëggee benn jàmm danaam Jibril alayhi salaatu salaam man de bëgg naa diw kon nag na nga ko bëgg Seydina Jibril alayhi salaam woote ci malaaka yi ne borom bi tabaaraka wa taala bëgg na diw na ko bëgg ba ni mu jeexee. mooy borom bi bu bëggee diw léegi mu ne bu bu ko defee mooy da koy day defal ak nangu waajoo jële ci jaam yi ci waa suuf nga xam ne dañ koy bëgg même buñ ko xamul dañuy dégg turam da nga gis mooy loolu ñu ba mooy ñëpp lañ lay wax sinon koo xam ne ñëpp ko bëgg loolu yàlla ci boppam bindul nit ku mel noonu borom bi tabaaraka wa taala walillahi masalul ala moom ci boppam nit ñëpp bëgguñu ko nga ne ma ya yow sa waay li nga wax garaaw ma ne ban garaaw les yéeféri bëgg nañ yàlla ñaata yoon ngay dégg nit ñi di saaga yàlla gis saaga temps bi comme li mu waxoon borom doomu aadama bi de ah ŋàññ na ma de te warul woon ci xadiitul qudsi mu ŋàññ ma parce que day saaga temps bi te man maa fi def yesu budda waaw moo tax surtout ñi nga xam ne ñoo dëkk ñoo ñoo ñoo nekk Europe nañu faire très très attention ñi nga xam ne dañoo tàmm lu ñu dégg ci tubaab bi daal di koy répéter waaw waaw lu ñu dégg ci tubaab bi di ko wax ñu ay ay façon wax yi ñuy wax di saaga jawwu jeeg temps bi suñu borom loolu lay tere ne ndax bu mu ñu mu ngi di di saaga di ŋaññ li nga xamante ne nii mooy daal dañuy génn rek yow muy taw nga saaga taw bi saaga dëxëru bi voilà bu boobaa ah borom bi nee na yaa ngi may lor. waaw ci xadiis Seydina Mawlaana Abu Hurayra moo ko solo radiyallahu anhu comme ni nee ci saxiixayni na ko noonu mu ngi ci Muwatta wal imaamu Maalik imaamu daaril hijrati rahmatullahi alayhi mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee na borom bi tabaaraka wa taala nee na yu'dhiini ibnu aadama waaw yu'dhiini ibnu aadama yasubbu dahra wa ana dahr biyadil amr ah uqallibu al-layla wan-nahaar allah borom bi ne ah doomu aadama bi de alayhi salaatu wassalaam daal dina may ŋàññ daal dina may eh, eh, lor te lool nag moo tax ci beneen riwaaye waru ko mu may lor de waaw waaw nan na ko jaarale est ce daa wax yàlla am na ñoo xam ne moom yàlla ci boppam la ñuy wax wax lu ñaaw wala iyaazu mu ne moom ñi ëpp lu ñuy def yasubbu dahra temps bi lay saate oh! ah bi rek wax lu ñaaw wala iyaazu billah moo tax boo dee jullit quel nekk rek de temps rek saaga moo tax boo dee jullit yooyu jaral def attention la nga bañ sa làmmeñ wi di làggi ci yoo xam ne moom la kufaar yi seen làmmeñ yi làggi ndax seenu ñàkk xam yow doo jullit meloon ni ñoom laysu sawaa ah waaw léegi bu dee ci waa ahlul kitaab ñoo yemul ñi gëm yemu ñoom ñi gëmul ci ñoom yow nag nga gëm nekkul jullit nga nekk fi di mel ni ñoom déedéet kon mu ne day saaga temps bi wa ana taman ad-dahr man ana ad-dahr mooy yàlla est-ce que temps bii ngay gis mooy yàlla mooy maa ko fi def man lay wane temps bi mooy lépp lu feeñ lu borom bi lay tegtale moo tax ana moom mooy al awwalu al zaahiru al baatinu mooy al zaahiru mooy ci lépp lu fi nekk day tegtale borom bi tabaaraka wa taala waaw kon nag muy saaga loolee nga xam ne maa ko fi def ah benn maçon walillahi al mathalu tabax wala benn président tabax leen nga ñëw ne mais mais ko tabax lii kii waay yow rek nangam taan wax lu mel noonu mais kañ nga saaga est-ce que maçon ba ko doon tabax président bi ne woon nañ ko fi def moo tax buñ naan autoroute à péage bi kan moo ko fi def dañ naan Abdoulaye Wade ko fi def président ah notre ancien président moo ko fi def léegi euh, est-ce que moom moo demoon foofu di tabax affaire yi di defar goudron yeeg yooyu waa Eiffage ak façon yooyu yoo ko doon defar ah te pourtant kenn waxul ne Euh, waaja waaja nan la tudd ñu wax na ingénieur ba nan la tudd wala ingénieur ya ko doon kii ñu tudd ñoo ko fi def donc dañ naan président bi léegi boo saagaa nag lii waaye lii rek wax saaga mooy président ba ko joxe woon ndigal walillahi al masalul ala ala al ah, kon nag mu ngi noonu boo yéenee yàlla lépp lu ñëw ci biir jëlal waaw waaw loolu du gis la lépp lu ñëw rek jëlal loolu la waaye li bon mooy nga njëkkee lële moo lële njëkk ngay seet leneen lu dul yàlla di ko ut loolu moom bu xasee dugg rek doo ci am yàlla yàlla day génn ndax moo waxoon ana aghna shuraka euh, an shirk comme niñ ko gisoon ci xadiis bi ñu génn jataay bii ñu génn maa gën a doy loo ñuy may bokkaale lu képp ku jëf jëf bokkaale ma ci keneen ku ma ca jiitu rek man man man génn naa ci sama loxo man borom bi waaw génn na ci loxom boo ko ci dugalee nag loolu mu wax Seydina Jibril loolu nit ñépp la lay defal alxabulu mooy ak nangu ci kaw suuf nit ñi sopp la ñu bari ci nit ñi waaw lool sax lañ doon wax ni amul yàlla deful nit koo xam ne ñépp ko bëgg mooy mën na def ñi ëpp bëgg la waaye foo jaar dina am noonu waaw waaw du du jaas waaw wa kadhalika ja'alna loolu la borom bi nee na damaa def eh, eh, eh, yonent yi ma def seytaane yi nekk ñoo xam ne seeni noon la waaw li kulli nabiyyin wa kadhalika ja'alna li kulli def ñeel yonent bu ne li kulli nabiyyin aduwwan aduwwan aduwwan shayatin al naka noonu laa def ñeel yonent bu ne ay mu am ay noon yoo xam ne shayatin lañ ñu féttéerlu lañ génnu topp te yées ci ñi al insi ci nit ñi wal jinne ak jinne yi yuuhi ba'duhum ila ba'din zuxrufal qawli ghuruura walaw sha'a rabbuka walaw sha'a rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftanuun te suuratul anaam ah anaam ah mu ne kon loolu la mooy ñépp mooy noonu moom ñépp ko am waaw waaw léegi nag kon boo ci bu dee yàlla nag nga jiital jeex na leneen lépp di nga ami noonu mais ñu bari dañ lay sopp te bu buñ la soppee ya tax ñuy wax di kontaan ci sa njàng alquran lool dangay gis ne du man la ñuy tagg ah. buñ may tagg di kontaan ci man di am luñ may jox du man lañ ko jox du man la ñuy tagg waaye boroom bi tabaaraka wa mi jaareel lool ci man ah nga xam ne inna allaha jamilun yuhibbul jamal moom mi nga xam ne mooy ki taaru te daa soppalu taaru mu jaarale baat bu rafet boobu ci man day gis ne loolu la nit ñiy tagg kon kan la kan lañuy ñuy tagg ko fi def mu kontaan ku xamul na jàpp ne waa ji ni bëggee gis leen maag ay rëy rëy lu xool ko ñu koy tagg muy muuña ko kii ndeke yow yaa xamul bu leen juger nit ñi bu ngeen tollul yow yamu ngeen fu ngeen toll yow yaa ngi ci caniveau yi yemal foofu te bàyyi waa ji voilà tey am njort bu rafet ci sa mbokku jullit waaw loolee lañu suñu borom digal loolu lay la yonent ba lay saar-saam digal kon kon nag bu bu ngistal tax wa nay lil maali ak li nga xamante ne mooy jote alal voilà euh, di jàng ay kaamil yoo xam ne yow buñ la nee wàcce kaamil la ngay la sa xel di njëkk a dem mooy i eh, sama problème mu xaalis su réglé wu na tey walla iyaadu billaah walla iyaadu billaah dafa dema dema dem ba léegi ñenn ñi dañuy am lu xew ci ñoom wala ñu bëgg ku leen wàcceel kaamil mais amuñu jamono joj alal juñu ju ñu mën a berndeele waaye joxe ñay jàng day tax ñu bàyyi ko wal iyaadu billah bu dee yëf yi àgg na foofu te wallaahi àgg na fa man mii gis naa ci koo xam ne daf ma ne man damaa bëggoon a wàccelu kaamil waaye nag problème bi mooy aw ma lu man yi lan laa leen di jox ma ne ko waaye daa xaw a kii dëgër ma ne ko sawaay yooyu yëpp amu fi waaw boo amee butéelum ndox teg boo ko amul nga baq waaw mu naan ma yow da am feebar de loolu daa am ma ne ko bañ am mooy façon yooyu noonu fekk fekk loolu noonu daggul suñu xel yi buñ ne nee wàcce kaamil yaa ngi njëkk xalaat la ma cay am di njëkkante ba pare bañ koo wax ñu bari parce que lu ñuy gën a bari lañ ca war a am di gën a néew wal iyaazu billah façon yooyu la laal loolu moom bilaar yan bu ak gistal tax wa naylil maali ca njàng alxuraan ma ngeen di jàng def seenu groupe wàcce kaamil bu restreindre quatre nit du ngeen ko yëgal kenn kuy ñëw sax ngeen koy xeelu di ko gëm di ko wan ne bokkoo ci groupe bi quoi waaw ndax après xam na ne am na lu ñuy joxe ngir ñoom ñu man koo paacoo seen biir wal iyaazu billah te lu ñuy gën a bari muy gën a néew kon nañu def lii rek di ci uti alal xam na ne kooku moom yéeneem baaxul kooku moom du ci amee dara bal ay duma la ciy jële ndax day defal ak lu bi di lekk di jaari ci alquran yii nga xamante ne jàngale wu ko loolu dinañ ci ñëw ci jàngal alquran est ce que bu may jàngale alquran mën naa ci laaj pay la déet